wala mumtahana insha allahu taala kon waxoon nañ dinañ dikkaat ci ñeenteelu laaya bi ak juróomeel bi di nga xam ne ci la suñu boroom tabaraka wa taala di wax na nekkoon na pour ñun modèle di royukaay bu baax ci sayyidina ibrahim alxaliilu alayhi salaam ak ñi nga xam ne ñoo àndoon moom mooy ña ko gëmoon waaye ak yonent yi alayhim salaatu wassalaam di nga xam ne ci lañu wane lii lañuy wax ci arab ci diine qadiyatul walaa'i wal baraa mooy li nga xamante ne bennoo bi nga xam ne moom la jullit ñéeg ñu seen couleur mën a mel seen waasoog ñu bokk ak continent buñ mën a nekk ci kaw suuf bennoo bi ñoo xam ne noonu la ñu war a nekk bennoo te xam ne innamal mu'minuuna ikhwa dëgg dëgg way ngëm yàlla yi dong ñoom ñooy ay mbokk ak nu couleur mën a mel ak deñ nga xam ne moom la war a denc ñi nga xam ne ñoo bokkaalekatu yàlla yéeg yéeféer yi waaye deñ boobu dinañu leeral ne dañ ci yéeféer yi tekkiwul ne man ma leen di lor wala du ma mën a sax bekk ak ñoom ci jàmm déedéet loolu lépp dina ko leeral moom subhanahu wa taala ci biir suuraat bi kon nag li taxoon mu wax ne kon nag da ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di am modèle bu baax laa leen defal nekk na pour yéen ci Seydina Ibrahim mi ak ñi àndoon ak moom alayhimu salaatu wassalaam ba nga xam ne ci lañu ñu xamal ña nga xam ne ñooy seen ñooñ yaroon bokkaale te ñu woo leen ñu ne du ñu génn ci bokkaale gi ñu ne ñun de dañ nañ ba set wecc ci li ngeen ci yéen ak li ngeen di jaamu wëllif borom bi tabaaraka wa ta'ala weddi nañ leen weddi seen doxalin ak seen tëralin ba pare mu leer ak noonoo suñu digganteeg yéen noonoo ak mbañante mooy bañ nañ leen ci yàlla tax mooy bañuñ leen ndax seen nit nekk ngeen nekk waaye seen jëf yu bon yeek seen bokkaale yoo yële lañ bañ abadan ba faw hatta tu'minu ba ni ngeen di nangoo gëm te wéetal billaahi ci seen borom wahdahu moom dong te du ngeen ko bokkaale suñu boroom nag ne woon ba mu des nag ñaanal njéggalam lam waxoon ne dinaa ñaanal lay baayam dinaa ko ñaanal njéggal muy azar moomale wa maa amliku lak min allahi min shay man de moom manaluma la nag fa borom bi dara loolu léeg nag la suñu boroom ne lool bu leen ko ci roy ndax lan mooy nit koo xamante ne nii moom gëmul yàlla génn àddina ci génn àddina rek mu génn àddina te moom du jullit kooku dafa xaraam ab jullit bi ko ñaanal li nga xam ne mooy jéggal naan borom bi yàlla na ko jéggal dugal ko ci ay tée ay ay ay ajjara loolu dafa xaraam ab jullit bi ko ñaanal koo xam ne moom dafa faatu daba muy faatu yéeféer la woon waaye fekk yéeféer bi mu ngi dund ci kaw suuf kooku moom li gën loo ko mën a ñaanal bu la defalee lu baax wala nga sopp ko bu fi nekk naan ko yal na sa entreprise bi baax te entreprise bu bakat la mu fay def baaxul ndax day jaay sàngara day jaay yàpp yoo xam ne dara baaxu ci wala day luubal day luubal alalu nit ñi de nax nit ñi moom loolu boo ko ñaanal loolu de xam nga lu gën loo ko mën a ñaanal même bu dee sax moom jaay mu baax la nekk li gën ci moom nekkul nga jaanal ko mil gaayam ma dox waaye li nga koy ñaanal mooy yal na la borom bi mooy ci loolu nag man koo ñaan ci digganteeg sa borom aajowul nga naan ko ñaanal naa la mooy li gën loo ko mën a ñaanal mooy yal na ko borom bi gindi daal di koy dugal leerul islam ci xolam waaye bés bu génnee àddina moom fekk moom damay génn àddina yéeféer la kooku dafa xaraam nit koo xamante ne jullit la mu koy ñaanal raay la tere nga naan dama koy defal kaamil ndax moom kat moom humaniste bu mag la woon defar na defar nay hôpital yu baax defar nay école doon dimbali nit ñi waaw loolu dina ko jariñ ci kaw suuf ndax turam dina des ci lu baax waaye fële nga xam ne mooy alaaxira dara bu ko fa am loolu moo wax suñu borom ne woon wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura mu ne yéeféer yi nga xam ne doon nañ def dara loo loo xam ne ci lu baax la fii ci àddina waaye gëmuñu ma ñooñu damay damay leen di damay dig damay dëgmal indil li nga xam ne yawmal qiyaam lañ defoon ci jëf yoo yële ma daal di koy def ab ab ab ab boo xamante ne nii haba am mansuura ngelaw li ñëw ëpp ko mu naaw noonu lay mel waaye fii ci kaw suuf dinañ leen wax wal ju rafet kat mooy ne seenu tur bi na des ci lu rafet waaye bu jeexee jeex na ndax gëmuñu woon fa ñu jëm ëllëg kooku gëmuñu ko woon naka lañ nañ fay amee dara man nag suñu boroom nag ne nag loolu nag la nekkoon jullit bu ko def waaw ndax Seydina Ibrahim mi alayhi salaam suñu borom yëgal nañu ci saar yu mag ca yu kawe ya ne ba nga xam ne ci la leer ne baayam yéefér la dafa denc ci moom mooy lam doon ñaan googu la di cay génnaat ba mu set wecc ndax nag nekkul woon ñaan googu lenn la woon ndax ba mu koy jóge da koo digoon ne ko dinaa la ñaanal njéggal sama boroom ngir motal kóllëreem goo gële waxam goo gële looloo taxoon mu daal di koy ñaanal njéggal waaye ba mu ko leer leeree ne kii noonu bi yàlla la suñu borom nee na fala ma tabayyana annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu ba mu ko leeree ne kii noonu bi yàlla la moom sayyidina Ibrahim al-Khalil alayhi salaam moom dafa denc moom complètement daal di denc moom loolee la nag moom la doon wax fii ba ci ñaan ga rabbana hee yow suñu borom alayka tawakkalna ci yow dong la ñuy wàkkeerlu wa ilayka anabna te ci yow la ñu dellu wa ilaykal masir te ci yow yaay mujj ga de rabbana yow suñu borom ak ñaan la bu am solo boo xam ne dañu ko sawaale ngir ñu koy ñaan ñu nit xeetu yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi rabbana yow suñu borom la naa bu ñu def fitnatan fitna lilladina kafaru ñeel ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla mooy bul def ñoom ñu noot ñu ba jàpp ne noot gi ñu noot day wane ne ñoom ñoo nekk ci dëgg lool bu ko def waaye ñu nekk ñoo xamante ne suñuy noon ñooñu noot loolu mu nekk fitna gu rëy goo xam ne amaana ku dëgërul ci ñun jàpp ne moom yéeféer yi lañ nekk gën ba fekk leen daal génn ci ngëm yàlla borom bi loolu lépp ñu ngi lay ñaan nga bañ ñu koo def de waaw fir lanaa te nag ñu jéggal suñuy bàkkaar rabbana e yow suñu borom innaka dëgg-dëgg anta yow al azizu yaay ki not ci sa nguur al hakimu yaay ki xereñ mu ne laqad kaana lakum kon nag ci laaya siis bi mu ne laqad kaana lakum dëgg-dëgg nekk na ñeel Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ak ñi nga xam ne ñoo yonent yi ñëwoon ginnaaw moom ak ña ko gëmoon nekkoon na ñeen leen pour yéen de uswatun bu royukaay modèle hasanatun bu rafet waaye li man ñeel kan borom bi li man ñeel ka nga xam ne kaana nekkoon na yarjullaha di yaakaar ne bés dina ñëw borom bi daal di koy atte wal yow yawmil aaxir daal di gëm bés penc ba wa man yatawalla képp nag koo xam ne ginnaaw njàngale mi yëpp dafa dum mooyu ne sama yoon new ci damay continuer ci sa topp sama bànneex ak weddi yàlla kooku na xam ne fa inna allaha borom bi dëgg-dëgg huwa moom alganiyu mooy ki doylu soxlawul bu leen foog ne seen jaamu yàlla yi da koy yokku dara alhamidu mooy ki sant te moom lañ gën a sant mu ne asa allahu an yaj'ala baynakum wa bayna alladhina aadaytum minhum mawadda suñu borom ne léegi rek an yaj'ala bu ngeen doxalee li ma leen digal ci lii léegi ma def baynakum seen diggante yeen jullit ñi wa bayna alladhina aadaytum ak ñi nga xam ne ñoo noonoo na gi ñoo noonoo ak yéen ci yéeféer yi minhum mawadda ma def loo xam ne ak cofeel gu dox seen diggante ba tax mooy bañante ga doxoon ba ñoom manuñu leen a supporter di leen buggal fu ngeen mën a ne loolu suñu borom daal di wàññi dangar joojale wallahu ta borom bi qadirun ku capable la ku man la wallahu ta borom bi ghafurun aji jéggalaa koon la rahimun la aji yërëmaa koon la lii mooy waa Quraysh ni ñu sonala woon jullit ñi waaye bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salatu wassalam daal di denc kilifa Quraysh doomam yu jigéen Ramla bint Abi Sufyan radiyallahu anhuma nga gis nag ginnaaw gi nag waa Quraysh waa ñu commencé naan ah kii nag wax dëgg yàlla nag mooy ñu commencé ndax xam nga nit bu nekkee sa jàpp nga jàppe comme noon mu ñëw takk sa doom bu jigéen quand même bu boobaa noon gi dina xaw a wàññeeku tuuti moo tax loolu waa saa am ñu wax loolu ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye it mu def ne waa Quraysh ñii doon leen sonal boroom bi def tuuti ginnaaw accord Hudaybiya yi ñu am nekk ba ñu noot leen ñu nekk ci jullit ñi mooy ñoom ñu daal nangu nekk ñoo xamante ne nii dañuy topp ci yi cofeel goog borom bi defoon seen diggante tax ñoom ñu mujj ñenn ñi daal di a dugg ci l'islam supporté jullit ñi teg di xeetu coono yañ leen doon teg loolu borom bi ku ko capable la wallahu te borom bi ghafurun aji yërëmaakoon la ala rahimun aji jéggalaakoon la rahimun aji yërëmaakoon la de mu ne laa yanhaakum allahu an alladhina lam yuqatilukum fi ddin mu ne laa yanhaakum mooy liñ doon wax sànk ne deñ ci yéeféer yi loolu noonu suñu boroom ak ñuy leeral nan lay demee mooy yow doo nekk nag ci kaw suuf koo gis mu dib yéeféer rek ne yow mii maana dañ deñ naa ci yow déedéet mbir mi demewul noonu ha fii bu relation yu baax sax manu ngeen koo am bëggoo ko am ak ñoom mu ne waxuma nen loolu de bu ko kenn déggee noonu ñu ne ko kon boroom bi nan nga ko waxe mool ni danañu ñu ne kon nag insha allahu taala kon suñu wax du daa jot nañu tegani